لنا حبل من الأرض للسماء boo toppee ay maamam ak i maamaatam da dem ba ci yahuda di mag ci yusuf alayhi salaam yusuf alayhi di doom ci yaqub alayhi salaam di doom ci ishaq alayhi salaam ishaq di doom ci ibrahim alayhi salaam daawud alayhi salaam ay wayjuram amoon nañ fukki doom ak ñett moom daawuda alayhi salaam moo doon ka ca gënoon féete ndaw buur bi ñuy wax taalut moo doon buuru banu israil jamono ji nga xam ne daawuda alayhi salaam mu nga toll ci ndaw bi nga xamee ne taalut ak i soldaaram war nañoo jàmmarloo ak kii di jaalut di goliyat taalut dafa wax banu israil wax ju yéeme ngir jàjji leen ngir ñu gën a takku ci xare bi ñu doon waaj xare daf leen a wax ne leen ku ci rey jaaluut mii di goliyaat moom buur bii di taaluut dana la may doomam bu jigéen mu doon sa soxna waaye du ca yam dana xaaj nguuram ñaar jox la genn wàll mbokk yi kii nga xamante ni moom la buur bii di taaluut ak banu israel waroon a jàmmar lool muy jaaluut di goliyaat ñu fàttali ne koo xam ni la woon jëmmam ci taxawaay jege woon na ñetti mètre près de trois mètres jaasi ja nga xam ne moom la daan xaree diisaayu jaasi ja toll woon na ci juróom ñaari kilo muy sept kilogramme mu doonoon ku bari kàttan doonoon ku ñépp ragaloon Daawud alayhi salaam ba xare ba taxawee la mu yoroon mbokk yi ci ngànnaay weesu wut loolu ñuy woowee lance yàlla mayoon ko moom Daawud alayhi salaam itam mu doonoon ku mën a sànni te mën a jam ku jub loxo bi Daawud alayhi salaam jógee këram di fekki soldaari taaluut ya ngir ñu jëm ca xare ba mbokk yi lu yéeme dafa xew ci yoon daawud alayhi salaam dafa dégg aw xeer wu ko woo ne ko kaay jël ma te yóbbaale ma maak yow nooy ànd rey jaaluut di goliat daawud alayhi salaam daal di for xeer wa yóbbaale am yeneen ñaari xeer yu ko woo wax ko lu ni mel mu for leen yóbbaale bi ñaari larme yi jàkkarloo jaaluut daal di tëkku taaluut ak banu israil neleen bu amee ci yéen koo xam ne ñeme naa génn ñëw ñu jàmmarloo léegi na ko def ca la daawud alayhi salaam mbokk yi daal di génn jëm ci moom jaalut di goliat ne ko dellul fa nga jóge bëgguma laa rey ana lan la ko daawud alayhi salaam tontu mbokk yi daawud alayhi salaam tontu ko ne ko man maay ki la bëgg a rey daawud alayhi salaam daal di jël ñetti xeer ya mu yoroon dajale leen dugal ca laspeer ga meneen mbir mu yéeme am foofa mbokk yi te mooy lan mooy xeer ya dañoo daldi dajaloo ca seen biir doon wennu doj wu mag ca la daawud alayhi salaam daal di jëlee lance-pierre ga wëndeel ko ba mu xiir ba mu ko wëndeelee ba mu xiir mu daal di koy sànni jaalut di Goliath ba mu ko ko sànnee doj wa dal ca bopp jaalut daal di koy xar mu nërmeelu ca suuf daal di faatu ba soldaari jaalut ya gisee ni seen kilifa faatu na tiitaange gu tar dugg leen ndax mosuñoo jàpp ne seen kilifa ku toll nii dana ko mën a rey loolu dugal ci ñoom tiitaange gu rëy ci jëmm jii di daawud alayhi salaam ñu tasaaroo daw daal di yebbeeku ci xare ba bi loolu amee kii di buur ba di taalut mbokk yi daal matal la mu digge woon ci ku rey jaalut mu jël doomam ju jigéen may ko daawud alayhi salaam daal di jël genn wàllu nguuram jox ko daawud doon borom daraja ju mag joo xamante ni ci banu israil ku ñu naw la woon te fonk ko alquranul karim di ñu nettali wa qatala daawudu jaaluuta wa aataahu llahu almulka walxikmata wa allamahu mimma yashaa walawlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bi bacdin la fasadat al ard walakin allaha zu fadlin ala alaalamin nu def daawuda rey jaaluuta yàlla jox ko nguur ga ak xam-xam xamal ko ca la ko soob budul koon ak li yàlla di fegee aw nit ak ñeneen kon suuf si dana yàqu waaye yàlla mooy boroom ngëneel yi muy sotti ci mbindeefam daawud alayhi salaam yàlla mu ngi ko yónni ci banu israil ci baytal maqdis ci palestine mooy ki njëkk a dajale ci banu israil maqaamay yonent ak buur yàlla jox ko xam-xamu liggéey gu kawe muy defar mbubbi koŋ te mooy yëre yi soldaar si jiital ngir mu aar leen ci bépp xeetu jam-jam bu ñu nekkee ci xare xam-xam ga daawud alayhi salaam amoon ci defar mbubbi koŋ xam-xam gu nose la ndax mbubbi koŋ yamu daan defar weñ ga du tuuti ba ëpp waaye du rëy itam ba ëpp wa alanna lahu lxadid an i'mal saabigaatin wa qaddir fi sard wa'malu saaliha inni bima ta'maluuna basir te it nooyalaloon nañu ko weñ gu ñuul ne ko liggéeyal ay mbubbi koŋ te jekkal ko te ngeen di jëfu yiw kuy gis man yàlla li ngeen di def daawuda alayhi salaam mbokk yi borom bi subhaanahu wa taala da koo xiiroon ci diine ak ci jaamu yàlla ku bari la lu mu daan julli guddi ak di woor bokk na ci may yi yàlla jagleeloon daawuda alayhi salaam mbokk yi mooy baat bu neex neexaayu baatu daawuda alayhi salaam àggoon na ci mbokk yi bu tàmbali di jàng téere bii di tawraat nit ña njanaaw ya ak bàyyima ya ku ci ne loo doon def da nga koy bàyyi def tekk di ko dégg subhaanallah wadkur abdana daawuda dal aydi innahu awaab inna saxarna lahu aljibala maahu yusabbixna bilaashiyi wal ishraaq waltayra maxshuratan kullun lahu awaab te nga fàttaliku suñu jàmba daawuda ma doonoon boroom doole moom ku faral daan dellu ci boroomam la woon nanu ko tundi doci nu ànd moom di sabbal yàlla subaak ngoon picc ya ñoom ñépp itam dañuy dajaloo di delloo kañ yàlla subhaanallah bés mbokk yi dafa am ñaari nit ñu ñëw ci daawuda alayhi salaam ngir mu àtte leen ci lu doxoon seen diggante daawuda alayhi salaam jël ndogal ginnaaw ba mu leen àttee ba noppi ne ñaari nit fu ñu joteetee ka nga xam ne moo jiiñe ne dañu ko tooñ mooy ki nga xam ni mooy andi firnde ci tooñ gi ñu ko tooñ kañu jiiñ ne moom moo tooñ su boobaa la muy def mooy day giñ ci yàlla ne la ñu koy taqal laalewu ca loolu mbokk yi firnde la ci xereñteef gu sori gi nga xamante ni Daawud alayhi salaam xereñoon na ko ak xam-xamu atte gi nga xamante ni borom bi subhaanahu wa taala jagleloon na ko ko mu koy atte ci diggante nit ñi wa shadadna mulkahu wa aataynaahu alxikmata wa fasla alxitaab dëgëral nanu ko nguuram jox ko xam-xamu xereñ ràññee ak xam-xamu àtte génnuk àddina daawud alayhi salaam mbokk yi bokk na itam ci xew-xew yi yéeme ci dundam daawud alayhi salaam ku fiiroon lool la ci njabootam bu daan génn la mu daan def mooy tëj pale ba yépp nga xam ne kenn du am fu mu jaar ba dugg ca biir bés bi muy génn àddina dafa xëy war a génn daa di tëj pale ba na mu ko daan def waaye keroog mu am góor yàlla goo xamante ni dafa dugg taxaw ca digg pale ba ba ko soxna Daawuda alayhi salaam gisee mu yéemu ci naka la nit koo ko def ba dugg ca biir pale ba waaye la mu xamutoon mbokk yi mooy ne ka mu gis jàppee ko nit du nit waaye malakal mawti allahu akbar ba daawuda alayhi salaam dikkee ma nga fekk malakal mawti mu jël jëmmu góor yàlla taxaw ca digg pale daawuda alayhi salaam ne ko yow yaay kan ak lan nga fi wut malakal mawti ne ko man maay ki nga xam ne ragaluma benn buur te kenn mënuma rëcc allahu akbar daawud alayhi salaam daal di ne ki muy waxal du nit ca la ko waxee ne ko yow dey doo kenn ku dul malakal mawti dalal ak jàmm ci ndogal li la yàlla jox nga war koo jëfe bi loolu amee mbokk yi daawud alayhi salaam gaaw defar ginnaawam jox njabootam ay ndénkaaneem ca ëllëg sa ba jant bay fenk ca la malakal mawti jël ruuxam bi muy génn àddina daawuda alayhi salaam mu ngi toll woon ci téeméeri at yàlla ne yàlla boole ñu ci jaamam yi nga xam ne daf leen di xiir ci boppam ak ci ñu di ko jaamu fu ñu toll ni nga xam ne noonu la ko defale woon yonentam bii di daawuda alayhi salaam allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay inchaa allah yaa muqallibal qulubi thabbit qulubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain anbiyauhum lumana hablum min al ardi lissama anbiyauhum lumana hablum min al ardi lissama mubashirin wa mundirin mubashirin wa mundirin